muy xew-xew boo xam ne dafa siiwe ci al xaadisatu al mara al maxzumiya muy xew-xewu ndaw si nga xam ne ci waa banu maxzum la bokkoon waa banu maxzum ñooy ñan mooy tribu ñoom abu jahlin saxaaba yu bari ci waa banu maxzum lañ bokk waaw ñoom seydina al arqam ibn abil arqam waaw radiyallahu taala anil jamii euh, tribu bu mag a mag a mag mag a mag ci Quraysh ñoom alxaaris ibn Hisham mais mais mais daanaka ñu bari ca lañ bokk ci saxaaba yi radiyallahu anhu léegi nag <laughs> dafa am nag lu garaaw loo xam ne dafa xew ci mooy mbiru ndaw soosu xam nga yaay ummu salama ci waa banu maxzum la bokk soxnaa yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw euh, kii abu salama laa bëgg wax abu salama voilà abu salama al maxzumi mooy boroom këram ci waa banu Maxsum la bokk radiyallahu taala léegi lan moo histoire ndaw si loolu mu ngi ci ah, eh, eh, imaam al Buxaari buñ ne imaam al imaam Muslim solo nañ ko mooy day doy quoi boo gisee hadith yi nii fan yi yëpp ñuy préférer bu ñu leen tuddee daanaka du ñu tudd ñi ci des parce que boo leen xasee wax day doy moom al istighna an an tawil <laughs> la la al ansaar yi waxoon sa si Seydou Sarr <laughs> yee ci Bulughul Maram yi la yàgg na est-ce que deux mille <laughs> fekk euh, mu doon def euh, résumé benn ci xadiis yi ñu doon gis ci Bulughul Maram bi <laughs> benn xadiis muttafaqun yi buñ gisoon mu waroon ko résumé mu ñëw taxrij bi moom nekku ci di yàgg noonu suñu sëriñ di ko kii mu ne ko ah mu tafaku naa lay ji la mu ko ah, waaw waaw mu ne loo wax nga dëgg de ah lool de <laughs> mooy pour pour faire l'économie du temps moom moom dalay jàppale bu baax <laughs> waaw ndax euh, boo moywul Euh, mooy buñ naree dugg ci ndax bon ñi ko solo bari <laughs> mu ngi ci asxaabu sunan daal nañ koy solo imaam alxaakim daal na koy solo imaam ibni isxaaq maa ngi def li nga xam ne ma ne woon sax ko mais bon <laughs> euh, imaam abdurazaq daal na koy solo asanaani ñoom ñépp daal nañ koy solo imaamu ahmad ibn hanbal imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi na ko noonu euh, bon ñu ko soloo bari nañ ko wax ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen déglul déglul riwaay bi nekk ci ki ndax imaamul buxaari rahmatullah par exemple moom ci fu bari la ko indi xoola riwaay bi nga xam ne comme que ci affaire siira lañ ne xoola bi mu indi ci euh, euh, kitaabul maghazi téere bi nga xam ne fooy tudd xare yi ci baabu baabu mu ko ënd ci baabun baabun képp la ko tudde <laughs> baabun buntu ndax dafa ënd ci kaw baabu muqaamin nabi sallallahu alayhi wa sallama bi makka zamanal fath après mu teg ci baabun ci baabun boobu nag leen di mbir mi baabun buntu indi fa xadiis yu bari mu ne moom imaam al buxaari raxmatullahi alayhi xaddatanaa nettali nañu muhammad ibn muqaatil mu suñu sëriñ moo ñu nettali di muhammad ibn muqaatil qaala mu ne nettali nañu abdullah di abdullah qaala mu ne axbaranaa nettali nañu yunus yunus an zuhri mu jële ci az-zuhri waaw mu jële ci imaam az-Zuhri raxmatullaahi alayhi j'espère que ñi ñuy tudd xam ngeen leen léegi Muhammad kii ba Muhammad ibn Muqaatil moom moom doo ko xam wala déggoo ko waaye Abdullah qaala axbarana Abdullah qaala axbarana Yunus an Zuhri loolu moom foog naa xam nañu ko ndax liñ ko gis dafa bari quoi Abdallah an Yunus léegi kan mooy aventure wu pas aventure wu sax kan mooy wax lu leer laa wax <laughs> parce que liñ ko gis nag dafa bare bare bare bare bare bare bare bare ba daanaka moom moom moom moom nekk fi sax di ko waxati sax daanaka da doo doo doo ko doo ko jar Abdallah bi imaam Abdallah ibn Wahb Abdallah taalib imaam Maalik boobale waaw axbaranaa nettali nañu Yunus mooy kan ibn Yazid al-Ayli rahmatullah alayhi an Zuhri mu jël ci imaam az-Zuhri rahmatullah mu ne axbarani imaam az mu ne nettali na ma Urwatu ibn Zubayr Urwa di doomi Az-Zubayr anna imra'atan eh, fii nii dangay gis ne danga naan eh, lii lii juy mursal la ah eh? waaye ci fin wu bi ngay gise ne xadis bi jokkaloonal ndax dafay tudd sayyidatu Aïsha ba mi naan xaalat Aïshatu sayyidina Urwa di doomi doomi sœur grande sœuram di Euh, nu mu tuddati asmaa euh, léegi kon mu ne anna imra'atan saraqat fi ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati al-fath mu ne benn benn benn jigéen dafa dafa sàcc jamonoy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fii ghazwatil fath ci fathu Makka bii ñu ne ci la benn jigéen daal di sànc waaw léegi nag ah fa faza'a qawmuha ila Usaama ibn Zaydin yastashfi'una ay waa gaaw fa fasaa mu gaaw ñu gaaw dem ilaa usaama ci seydinaa usaama ibn zaydin di doomi zayd yastashfi'unahu ngir ñu sàkk mu di intervenir dem ràmmul leen ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ndax oo oh, xam nañ àttab lislaam nag ci ku sàcc lu mat lu ñu dagg sa loxo mooy dañuy dagg sa loxo léegi nag problème bi lool la xoolal ci kitaabul xuduud kitaabul xuduud ñu dina ñëwaat ci eh, xadis bi réew taal bii ni nekk ci saxiixu eh, ki ci kitaabul magaazi xoola ci kitaabul xuduud li imaam al buxaari raxmatullah aley baabu karaahati shafaati fi fi lxaddi ida rufica ila sultaan baabu buntu karaahati xaraamu tere pas siba non dafa xaraam nga def ko ash-shafaa'ati fil haddi ngay dem di di di di ràmmu nit di ràmmu di utal intervention di di ñaan ñu njekk fil ci pen boo xam ne bu buur yàlla teg la ida rufi'a bees ko yóbboo ila sultaan waaw ci eh, ki nga xam ne mooy njiit bi waaw ndax fekk àggagul ci njiit bi ay négociation mën naa am mais mooy ki nga xam ne ci juge bi devant le juge bi ni àttee moom jeex na amatul ñëw nag di jéem a amaduwe juge bi wala di ko feexe neexal ngir mu bañ a teg peine bi déedéet waaw loolu amul la ku ko def rek loolu def nga lu xaraam léegi nag foofu mu ne imaam al Buxaari raxmatullah alayhi mu ne xaddatanaa Saciid ibnu Suleymaan mu ne nettali nañu suñu sëriñ Saciid ibnu Suleymaan qaala xaddatanaa al-Laysu imaam al-Laysu moo ñu nettali an ibni Shihaab mu jële ci Seydina Abdullah non nu mu tuddati ibni Shihaab az-Zuhri an Urwa mu jële ci Seydina Urwa an Aysata radiyallahu ta'ala anha mu jële ci tàntaam Sayyidatuna Aysa as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anil jami' anna qurayshan ahammathum ahammathumul mar'atul maxzuumiyya këne waa quraysh nag daleena ëlëm teg leen ci ci ci ci vraiment équation waaw mu mooy daleena daleena tiitloo mooy loo xam ne dalay saisir waaw euh, événement la boo xam ne beneen leen di saisir ba pare ñu am ci clic mooy dañu dañ ci am rëngi-rëngi ndax xam nañ ni hii yaay la kii de lii mu def wóor na mooy nga def loo xam ne yow wala sa benn mbokk def loo xam ne dalaa jële kaw ta leer la ne peine de mort par exemple moo ci war waaw léegi yow ni ngay nekk ci njàqare googu koo xam nga koo soppu lool la mu leer na ne gis nga bu accès ci juge bi bu ko yëgee moom c'est fini ni ngay préoccupé wu noonu mooy da leen a préoccupé voilà waa Quraysh da leen a préoccupé al mar'atul mooy mbiru ndaw soosu nga xam ne ci waa Banu Maxsum la bokkoon nga ne waa yow ndaw si moom amul tur nga la sii sii ndaw si am na tur turam nag li ci ñëw dafa bari ci ay wax waaw mais ndax am na bon pas tellement bari am na ñaari wax mais li gën a dëgër mooy mooy Fatima la tuddoon faatimatu bintul aswad ibn abdil asad ibn abdillah ibn amr ibn maxzum fa faatima la tuddoon di doomi al aswad ibn abdil asad al aswad ibn abdil asad ku fàttale ko al aswad wal aswadaani ñi ashaddu durran al aswadaani benn aswad bi mooy baayu kii muy al aswad ibn abdil asad kii nii kii nii <laughs> badar badar lañ ko faat seydina Hamza moo ko li moo ko liquidé keroog badar al aswad yaa ngi fàttaliku ko ne woon par force dina naan ci ndoxum teenu jullit ñi fam ne ndox mi dina fa dem naan par waaw ñu daal di koy faat al aswad mii nag bokk na keroog ci ñi njëkk a faat moom euh, xam nga ki njëkkoon a kan moo njëkkoon a rey Mihjaan <laughs> waaw moom la njëkkoon a faat mais al aswad dañ koo faat mu naan day day day day day réeréelu par force ñu daal di koy faat Seydina Hamza moo ko éliminé woon waaw mooy al aswad léegi nag doomam nag mooy Fatima bii bintul aswad gis ni kilifa la woon kilifa gu rëy la woon ci waa Quraysh voilà ndax baayam dafa bokkoon ci kilifa yu mag yi moom ñoom Abu Jahl ñu rey ko keroog léegi nag xoolal doomu koo xam ne waaye yow ci ci ci ci crème crème la bokk kon noonu loolu mooy gën dëgër ci turam am nañu ne Ummu Amr la bint Sufyan ibn Abdil Asad waaye loolu imaam Abdur Razzaq moo ko solo waaye ci sanad boo xam ne mu'dal la mooy déewa sote ci càllale bi mooy loolu dëgërul voilà loolu dëgërul li dëgër mooy Fatima bintul Aswad la tuddoon ibn Abdil Asad al kon leer na léegi nag kooku nag ndaw soosu nag li mu def moo préoccupé waa Quraysh lan la def allati saraqat mooy dafa sàccoon dafa sàccoon lan la sàccoon am na riwaay yu bari yoo xam ne dañ ne li mu jël xulii la mooy ay takkaay ci or walla yooyu xaalis en tout cas daal moom la moom la fab waaw moom la jël waaw am na yeneen yoo xam ne dane dafa ñëw euh, ne diw ne diw dafa ñëw ci benn as ndaw ne ko comme ni nga xam ne noonu na ko imaam Abdurrazzaq as-San'aani daldi soloo ci sanad boo xam ne bu wér la ne dafa ñëw ci benn jigéen ne ko diw de diw fa am teel de mooy ndaw si Faatima bi moo lay àbb sa takkaay yi mu bëggoon nag nga aal ko ko mu daal di koy jox mais mais ñu toog ay diir ay fan femme bi waa ji ci ne woon moo ko aal delloowu ko takkaay yi ba léegi mu daal di dem ci moom ne ko mais yow sama takkaay yi ma yi ma yi nga ma euh, àbboon doo ma ko delloo mu ne ko déet man dama laa ma sa àbb dara masuma laa àbb takkaay ba nga naan man dama ma ma ma ma delloo la ko ma ne ko dee Fatima bint eh, Aswad mais moom moo ne ma yow yow yaa ko yaa ko kii hein yow yaa ko yaa ko yaa yaa ma ko àbbulu ba ma jox ko ko ñu wax ko mu ne moom moom defu ko mu ne ndaw si man ñëwuma woon ci yow fenn masumaa ñëw ci yow di la àbb dara naan naan diw àbb nee nga àll euh, nee na ñu ñëw wax ko ñu kalaamee ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mu woolu ko yonent bi aleyhi salaatu salaam laaj ko ne ko dangaa ñëwoon ci kii ne ko diw mii moom moo koy àbb ay takkaay mu ne ko maa ngi wax ci yàlla ki la yónni ci dëgg ko ne man àbbuma dara àbbuma dara léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam ne dem leen këram di ngeen ko trouver ci suufu lalam xala ko denc ñu daal di dem fekk fa mbir ma waaw ñu daal di koy jàpp daal di dagg li nga xam ne mooy mooy loxoom loolu nag mooy li nga xam ne nag càcc boo kon loolu la defoon waa Quraysh nag loolu leen préoccupé oh lii dina garaawa ah. léegi nag bi mu demee noonu nag fa qaalu ñu ne waa Quraysh ne mais mais mais léegi quelle est la solution fa qaalu ñu ne man yukallimu fiha rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ñu ne mais kan mais mais kan ana kan seen bopp yi dañu tëju quoi ana kan lañ war a wax mu dem gis yonent bi alayhi salaatu wa salaam ngir. def intervention ba mu baal ndaw si ba du ko ba du dagg loxoom quand même malgré ndax kilifa la de sharifa la de kii ci haute classe bi la bokk kii ci VIP bi la bokk kii min Qurayshin min Bani Maxsum mbiri dina yéeme de laay loolu moom nu muy demee noonu ay way kan mooy ana waaye waay waay ana kan mooy dem ci yonent mi sa salaatu salaam ngir wax ak moom te xam nga waa banu maxzum maxzum ci boppam moom bokk kilaab la mooy kilaab maamu yonent mi aleyhi salaatu salaam ibnu murra ñoom ñépp murra mooy maxzum ak kilaab murra mooy seen baay mi maamu yonent mi aleyhi salaatu salaam nga xam ne waa banu abdi manaaf ci foofu lañ bokk waaw waaw kilaab ibnu murra léegi nag Qusay ibn Kilaab Qusay ibn Kilaab ibn Murra Kilaab moomu nag frère Maxzum mi nga xam ne mooy maamu ñoom Abu Salama la voilà léegi wax ji nag ñu ne waa yiin kon nag kana kan mooy dem wax ak yonent bi aleyhi salaatu wa salaam waaye bi mu xool nan lañuy def rek ñu ne waman waman yajtariu alayhi illaa usaamatu xibbu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ñu ñu ne waa ñun sax trouvé wuñ kenn ana kan <laughs> ana kan moo ñeme dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ko wax loolu kudul usaama usaama daal lañ gis finalement ñu ne non usaama daal sayyidina usaama ibn zayd moom daal lañ gis ne moom moom moom mën naa dem wax ak yonent bi aleyhi salaam ndax moom xibbu rasulillah mooy soppeek yonent bi aleyhi salaatu salaam te bon mooy loolu mën na ko quoi léegi gaa yi gis ko ñu daal di gis Seydina Usaama xam nga xam nga xam nga ndaw si mbokk yaay Ummu Salama la comme niñ la ko wax sànk ndax la ndax la wax naa la ko léegi lan moo tax mu nekk mbokk yaay Ummu Salama hein ndax wax naa le na al aswad mii baayam moom Fatima bi jël bi bi fa ibn Abdil Asad ibn Abdullah ibn Amr ibn Makhzum mais mbokku Abu Salama moo ko jur noonu Abu Salama ibn Abdil Aswad ibn ibn Abdil Asad bokk xoola al aswad déglul baayu ndaw si mu tudd baayu ndaw si mu ngi tudd lan al aswad ibn abdil asad abu salama di kan abu salama ibn abdil asad mooy al abu salama ñoom ay frère lañu te abu salama moo ne woon boroom këru yaay ummu salama laata yonent ma ngay saaf saam di ko dee bi abu salama génnee àddina kon mbokkam la léegi seydna Usaama fa kallama rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ah mu daal di dem wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam posé ko mbir mi ne ko ah ndaw si daal dafa fag waaye ay ñoñam daal dañoo bëggoon ñuy def daal ba ñu waajal man a xool noo xam ne dinañ ko def ba loxo bi duñu ko dagg daal moo tax ci kitaabul maghaazi mu ne bim ne fa faza'a qawmuha ila Usaama ibn Zayd yastashfi'una ay ñoñam gaaw dem ci Usaama bi leen lool préoccupé ngir sàkku ci moom mu def intervention ci yonent bi aleyhi salaatu salaam tinu yonent bi aleyhi ngir mu jéggal ndaw si daal bu ñu dagg loxo qaala Urwa sayyidina Urwa ne fa lamma kallamahu Usaamatu fiiha talawwana wajhu rasuulillah sallallahu alayhi wa nee na bi sayyidina Usaama waxee wax ko lool nee na talawwana xar kanamu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci boppam ci saasi wajhu rasulillah mooy mu mer fa qaala mu ne fi haddin min xuduudillah mu ne ko ya yow da ngay ñëw ci man di wax man di ma timu ci pen boo xam ne buur yàlla moo ko teg nga bëgg daal lu yàlla àtte teg ko ci sharia bi ne nii lay demee ndax daal kilifaa ko def moom moom ku moom bu doon tey ci waxi wolof ci yax bu rëy la bokk këne rek léegi yéen nga bëgg yow Usaama nga ñëw di ma wax ci lool ngir ma xool lu may aménager pen bi ba du ba doon pen bi yàlla tër atukallimuni fi haddin min hududillah ndax danga may wax man di ma jéema ma teggi ba nooyal wàcci benn pen boo xam ne buur yàlla boo ko teg qaala usaama nag ne istaghfir li ya lii ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi mu gisee yonente bi alayhi salaatu salaam mer ak toobu ferme bi mu ko waxe li Seydina Usaama nag tiit ne yonente bi alayhi salaatu salaam istaghfir ya rasulallah ñaanal ma jéggal sa borom yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi maa ngi jéggalu bu baax ci kon kàddu yi ma wax ak li ma fi indi li ma wax mu ne fa lamma kaana al ashiyu ci ngoon gi qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xatiban ba mu ngoonee nag yonent bi alay moo am na yonent bi alay saat saam daal di jóg daal di def benn sermon benn discours benn xutba ci riwaaya bi nekk kitaabul xuduud atashfa'u fi haddin min xuduudillah thumma qaama fa xatab mu ne dane ko attachefan ndax dangay tinu di intervenir di ràmmu ci benn pen boo xam ne bu yàlla teg après mu jóg mu daldi xutba mais bii moo gën a leer bi nekk ci kitaabul maghazi mu ne falamma kaana al ashiyu ca ngoon nga qaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xatiba yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jóg sermon nit ñi fa asna ala allahi bima huwa ahlu daal di bàkk buur yàlla delloo ko li nga xam ne moom la yell moom dong subhaanahu wa taala qaala mu ne amma ba'du amma ba'd <laughs> mooy discours yi xutba yi noonu lay kiiwe faslul xitaab amma ba'd waxoon nañ la leen ci boroom xam-xam yeneen mooy li suñu boroom joxoon dinaa Daawud kan moo njëkk a wax amma ba'du loolu foog naa traité woon nañu waaw awwalu man qaala amma ba'd mooy yi nga xam ne mooy taqali entre introduction bi nga commencé ak lii la tax a jóg dëgg-dëgg ci discours bi ginnaaw bi nga santee sa boroom euh, ak julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne fa innama ahlaka annaasa qablakum annahum kaanu idaa saraq idaa sariqa fiihimu shariifu taraku mu ne innamaa uh, uh, uh, wa ida saraqa fihim ad-da'ifu aqaamu alayhi al-hadd walladhi nafsu muhammadin biyadihi law anna faatimata binta muhammadin saraqat laqata'tu yadaha waaw oh, dégg nga discours bi hadi hadihi hiya makaarimul axlaaq lii mooy makaarimul axlaaq waxoon naa leen makaarimul axlaaq du waajoo xam ne fu ñu ko fekk muy muuñ kepp bu ñuy fulee xormaay yàlla yi muy ree bu gisee lu yàlla tere muy ree ñu naan waa ji ak a baax ay waay moo moo sell xol moo teey kii moo bari moo moo moo am jikko yu rafet kooku amul benn jikko yu rafet kooku c'est un kooku boo ko ñemee nee ko tu laxiste nag man da nekk man da nekk koo xam ne lañuy ñuy joxe egg ay modèle ci makaarimul axlaaq ci jikko yu rafet yi amul yonent bi alayhi salaam foo ko gisoon day muñ waaye bu mer bu ñu xottee nag idan tuhika xormatullah ghadib waaw moom loolu naa bu ñu naree nag foulé au pied nag yi nga xam ne mooy lii buuru bi li suñu boroom teg nag àttee mi nag ha bu boobaa nag day mer ngir lan ngir boroomam ndax xam na ne lii boroomam kontaanu ci waaw loolu la ashiddatu fi amkinati shidda wal liinu fi makaanil liin di nooy fi nga war a nooye di tar fi nga war a tare lool mooy makaarimul axlaaq te loolu mooy mag mais ku ci nekk benn koo xam ne moom mer képp lay def kooku matu koo xam ne it moom lu ñëw ça kooku it matu ki mat mooy kiy boole ñaar yi waaw loolu mooy xikma mooy sagesse yonent bi aleyhi salaatu wa salaam kon fa innamaa ahlaka mu ne gis nga li faatoon li li alak nit ñi leen jiitu woon ci xutba bi muy wax ak nit ñi ginnaaw bi mu santee yàlla delloo ko njukkal delloo ko sant ko bàkk ko delloo ko li nga xam ne moom képp la yelloo mu ne innama amma ba'd fa ginnaaw lii fa innama dëgg-dëgg ahlaka li alakoon annaasa nit ñi qablakum ni leen jiitu woon annahum kaanu ko ñoom dañoo nekkoon ñoo xam ne ida saraqa fihimu sharif ki nga xam ne ku tedd la ci ñoom ci seen société bu dee moom moo sàcc tarakuuhu ñu bàyyi ko dinañ fexe lem loi bi boo xam nag mën nañ ne eh, moom nag le le le chef du barreau la la la le recruté c'est avocat waaw ah, wuu sa waay c'est si kii kii ab ab Dupont Moretti ci la génne moom la dóor ci taabal ji moom mooy tax ak it français yi di woo benn avocat bu siiw France <laughs> bu gaay di woo ñenn ñi acquittement tellement dafa man liggéeyam ba daanaka moom dossier yu grave yi da koy yor te léeg-léeg mooy de mu génn ci loo xam ne kenn yaakaarawul woon ne waa ji nag waa ji waa ji pen bi du dal ci kawam moo tax ñu koy woowee acquittement <laughs> mooy moo xam noon nga jaar fexe mu plaideel la plaideel dàq ki jàkka plaideel mu plaideel la ba ñu bala yooyu yépp ay façon caaxaan rek mu leer ne waa ji moom def na mais gars yi di jouer ci ci ak ak vice de procédure yéeg ba tax ñu ba waa ji te te moom ndax moo def moom daanaka clair na <laughs> du du du du li ñuy niye mooy moo def waaye ci jeu de mots yi xam nga feew avocat moom moo tax foog nga nekk ko éloquent te xam ni ngay waxe man di détecter failles yi ci ci ki nga xam ne mooy wax ak yow léegi nag mais yooyu yépp ci yam mu ne gaa yi daal li alakoon ñi nga xam ne nit ñeen jiitu mooy bu dee ne koo xam ne ci classe bu mag bi ci ci ci ci ci class bi la bokk koo xamante ne nii moom baayam ministre la par exemple wala ministre la ci boppam wala doomu président wala doomi koo xam ne dañ naan xalifa général la wala doomi ab sëriñ sàn sëriñ sàmba la wala sëriñ demba te mu siiw doomam walla mbokkam bu dee moo sàcc walla koo xamante ne doomu saltige la wala doomu en tout cas façon façon kilifteefu côté religieux ak traditionnel yépp ñu mel noonu ñi nga xam ne affaire alal la ndax alal day joxe daraja ci ci société yu yu yi te te te feebar waaw am ne day jënd lépp waaw kilifteefu nit ñu ngi koy natte ci li nekk seen loxo ak seen poche ak seen compte yi waaw yàlla la loolu moom yées na waaw mu ne ku mel noon ku tedd bu dee moom moo sàcc tarakuhu ñu ba waaye nag wa ida saraqa fihim ad-da'ifu aqaamu alayhi al-hadd waaye bu dee ne nag ci sàcc ci baakaas bi la bokk ah! ci échelle sociale bi sawaay rambam fay ci dara waa ji ab bu doon ind la ñu ne ci intouchable yi la bokk ñoom ñoom bu dee ñoom ci gaaw gaaw gaaw daar daar daar ñu fëgg ko ñu fëgg ko ko kii ki àtte bi waaw li mu def la la kii kii dafa kii leer na moo kii ay wa rey la kii rey tël waaw ay prince héritier la ak moo sàcc walla ci famille royale bi la bokk gaa yi nëpp nëppal ko nëpp nëppal ko moo naan sàngara ndax naan na sàngara leer na mais di ko dóori yar nag kanamu nit ñi ñu koy gis ah loolu nag loolu nag honneur waxuma la honneur am moom de mais honneur royauté bi lay yàq kon nag ñu woo journaliste yeeg yépp ngir ñu nëbbu mbir mi bu bu mu yëg ñu daldi di koy étouffer dans l'œuf waaw gars nag dañuy bàyyi bay révolution am ñu ñuy génn yooyu naan defoon na lii wëg moom yii yépp c'est des yooyu yabarewul njariñ bariwul njariñ te leer ki war a àtte sax yëg na ko lool moo garaaw mu ne waaye wa ida saraqa waaye bu dee fihimu da'if ci ñoom ku la occupé wul daanaka dara ci ci ci classe sociale bi aqaamu alayhi al-hadd ñu daal di koy fëgg penn mu ne lii moo alakoon ñu leen jiitu woon <laughs> man de dama lay laaj dama lay laaj en tant que jullit en tant que ñun ñi nekk ci réewu jullit yi Sénégal ak yooyu waxuma ne nag waxuma ay rumeur de est yi léeg-léeg amoo sentiment le sentiment que ne mbir yi noonu lay deme même yenn yi nga xam ne ay scandale yuy am ñu ne doomu ministre sàngam moo jël do oto baayam di dawal sans permis mbëkk ay nit wala mbëkk fenn dégg nga ñu ñu daal di convoquer doom bi loolu am na ci actualité ni ah lii may wax moom wolof buy suivre yëf yi man gëj naa leen suivre mais yàgg na loolu moom loolu moom lu am la est-ce que dégg nga ba médias yi di ko wax est-ce que dégg nga fenn ku ñu con ñu convoquer ko. dégg nga léegi nag dama lay laaj na ko benn Samba Diop nekk ci banlieue bi sawaay di deew akub doon dawal doon dawal sans permis ba mbëkk ba mbëkk fenn ñu xool bu ko gaay jàppee nuñ koy def est du fanaanu ndungu siin hein kon la alakoon ña ñu jiitu woon bu ñu ko defee foog foog nañ ne du ñu alku ñu alku nag buñ foog ne mooy ay bombul ñu yàllay sànnee ay tremblement de terre ak déedéet alkande moom gi ci jiit mooy wow xol xol bu wow boo xam ne njàngale yi lislaam mënu la duggati ci yow dangay dégg aaye saa su ne xadiis yi di romb dara du la tee changer ngay gina ngay gëneen embourbé wu ci mbonte gi nga ne tout le temps ngay gina a enfoncé wu sa bopp di gina dugg ci mbonte ba pare jàpp ne anta ala shay foog ne yaa ngi ci dara loolu mooy alkane gi a réy gu mën a dalul julli waaw même bu dee sa compte yaa ngi fees waaye ñooñu la buur yàlla ne sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun dama leen di jay di leen may di leen dàkk tuuti di leen may ndànk-ndànk wa umli lahum inna kaydi matin bu ma leen nee nuus nañ xam ne sama téyitu dëgër la muy xoolal réew jullit yi e, moo tax boo seetloo régime yi du yàgg régime yi du yàgg ndax ku bokk doomu président bi walla famillom scandale bu ñu man di def doo ci dégg procès xanaa bu fa jógee ña fa ñëw ginnaawam nag bëgg koo topp mais même fag baayam walla mbokkam a ngi fi dara léegi régime yu mel noonu naka lañ mën a suqali ko man da ne te la imaam Ibn Taymiyya doon wax rahmatullah alayhi wax na dëgg bépp dëkk réew moo xamante ne ni nguur nguur goo xamante ne nii day doxal équité al adl buur yàlla da koy yàggal même bu dee ña ko ña yor nguur ga ay yéeféer lañ léegi nag bépp nguur goo xamante ne ay jullit a ko yor du ñu doxal équité buur yàlla da ko fay jële bépp nguur goo xam doxal da ko fay jële même bu dee ña ko yor ay yéeféer lañ ay jullit lañu bokk waaw xam nga suñu régime de pacotille yi nekk suñu pays jullit yi du ñu yàgg ku ci yàgg ay cinquantaine d'années la fi def ak soixantaine ñu buub la jële révolution aywa boo seetee ba seet al adlu dafa manqué xam nga France luñ mën di wax wax wax mooy seeni luwaay yi ne ndax dafa am yoo xam ne fitra la yu buur yàlla lim ne fitratallahi allati fatara an-nasa alayha tabli la tabdila li xalqillah mooy li buur yàlla mooñaale doomu aadama yépp ci yem nga xam ne nit même bu bu déggul benn yonent bu la woo alayhi salaatu wasalaam benn boroom xam-xam bu la yee boo gisee injustice da xam ne lii injustice la lan moo tax nit ku gis injustice xam ne ni ndax buur yàlla moo leen mooñaale ci noonu ñépp ci yem bu ma taxawoon gis benn waaye romb benn waaye boo xam ne leer na ma ne ñu ngi door a gise mu ñëw fekk waa ji toog buntu këram mu mbéj ko jàll man xam naa ne lii injustice la suédois bi xam na ne injustice la euh, euh, bon waa ji nekk fële pygmée bi ci ci ci àllu Gabon bi xam na ne lii injustice la waaye Chirocou Chirocroix bi nekk Canada xam na ne lii nii injustice la waaw inca bi nekk Chili xam ne ne lii nii injustice la mongol bi xam ne lii injustice la russe bi xam ne lii injustice la ndax lan buur yàlla moo leen moo ñaale loon fitratallahi allati fatara an-naasa alayha yooyu nag bu dee leer na gis ngeen réew tubaab yi bu dee dee ñoom moom niñ ciy kii ñun fekkuñu ci fii ngay gis <laughs> ba ba benn ministre doomam def fi war di def nga xool mais police lañ lay yóbbu gars yii scandale scandale lay doon te bàyyi du ci man dara même bu defee pression dara foo jaar dinañ dinañ la langal alors que ñun bu doon ñun daanaka ba ñu ko tuddee lay lay fay moo tax xoolal ñoom seen régime yi ni mu yàggee ñun suñu yos yi ni mel rek <laughs> minimum ñu ngi doxal équité loi yi nga xam ne même jarul ay ay naan kii jullit la am jullit bu ndax buur yàllaa ko mooñaale nit ñi injustice bu diw defee lii dañ lii la loi bi wax nañ ko ko teg leer na ñoom ñuy appliquer lool ñun bu dee ñun ñu daal di koy lem di ko presser nit seen ab ab citron ba mu mel ni li ñu bëgg li waa ji bëgg ah ñu xool moo taxit du yàgg waaw mu ne loolu nag moo alagoon ñu leen jiitu woon bu ab ku tedd ci ñoom sàccee ñu teg ko pen bi bu dee koo xamante ne nii nag ci baa peuple bi la bokk ñu daal di koy ñu ñu non ku tedd kenn du ko def dara dañ koy baax nëpp nëppal mbir mi mu jàll ndax kat mais sàcc lañ wax de ida saraka Euh, foog naa non fatxu Makka bii daa nar a nekk masala yoo xamante ne nii boo moywul moom lim ñu nar a jëlal moom ay weer parce que bu dee ne lii lépp dañoo war a gis masala yi ci jëm moom non bu dee dañ koo war a gis laa wax de je n'ai rien décidé pour l'instant buñ ko waree gis non liñ nettali ci fatxu Makka yépp njàngale yi moo koy ëpp fuuf ndax bu dee dañoo war a dugg ci wàllu euh, euh, euh, kii nu mu nii lii may wax nii nu mu tudd affaire sàcc ndax sàcc la mooy sàcc xam nga gaa yi léeg-léeg dañ naan gaa yi xool leen rek loolu nag foo ko dégg mooy ci awaam yi ñooy waxe noonu quoi ministre bi bu détourné ñu ne daa bu bu sàccee ñu ne daa détourné alors que waa ji bu sàccee fii ci boutique bi ñu ne daa sàcc ana mooy différence bi kii sàcc million ñu tudde ko moo bu rafet détourné daa détourné duñ ne il a volé alors que waa bu demee ci boutique bi fii sàcc ndaw ñu jàpp ko ñu ne daa sàcc loolu mooy lam daa mooy waxe noonu koo xam ne du boroom xam-xam ndax bien sûr ñaar yooyu bokkul même bu dee waa ministre bi milliard la détourné kii sàcc cinquante mille francs bokkuñu ah bokkuñu àtte même bu ñu leen jàppee mu confirmer que ne ministre bi moom détourné na un milliard waa ji sàcc na cinquante mille francs di daw ñu jàpp ko ñaar yooyu bokkuñ bu ñu leen jàppee. waa ji sàcc cinquante mille dañuy moom bu leeree preuve yépp leer dañu koy dagg loxo ci dëkkub sharia buy doxal àtte sharia kantaa ministre bi moom moo yor kees gi non bu dee moo yor kees gi budget bi moo ko yor mu détourné ko loolu kenn du ko tudde sàcc nan la moom kenn lu dagg loxo nga ne lambda bi instant bi xoolal injustice bi lii laay waxati déggal gaa yi dañ leen di ñamal suukar moo tax ñuy waxe nii man ne la é man baax na ba xaw mu ministre voilà xaw mu ministre aw ma kenn ku ma ci bokkal tous waaye nag euh, alxaqu moom dëgg moom kë boo ko waxee day niru ne ñee la jàppale ñu am doole ñi la jàppale euh, xaw a de mel ni lu défavorable ci ci ci ñu ñàkk ñi loolu yow si gisit la yow yaa gise noonu parce que say meeyaar ñoo jeng say lunettes yi nga yor ñoo jeng waaye dëgg faalewul loolu waaw waxal dëgg ci jamono joo man di nekk même bu dee day metti ci yow ndax moo lay sauver fi nga yaakaar ne wax lu dul noonu duñ la sauver ma ne la c'est ça parce que loolu fokk nga xam masalaay lan mooy définition ndax ñun léegi suñu suñu suñu bokk na ci calamité yi ñu dina dal mooy xamuñ le poids des mots xamatuñu ko mooy mots ci boppam li ñuy tekki lañ xamul hein mots ci boppam li ñuy tekki xamuñu ne léegi nag nit ku mel noonu nag bu ñu àggee foofu loolu mooy tax ñuy jaawale loolu boo tax euh, euh, gis nga ci bunt bu ne bu ñëwee as-sawm ñu ne maamaana as-sawm définir ko litté littérairement ak li nga xam ne charan étymologiquement lan lay tekki moo as-sawm mais charan ci wàllu charia lan lay tekki nga foog ne loolu dañ koy def noonu rek ngir rayta ah c'est pour ça tasawurul masala boo xamul masala ni lan mooy sàcc sàcc mooy lan fii mu ne ku lay wax noonu moom xam xam nga kii naan ministre bi dafa détourné wala waa ji dañ koo dénk kees gi euh, suñu natt bi mu daal di koy même seen natt bu dee dafa xaram nga jël euh, ñu dox ko kees gi mu daal di koy détourné yow dañu naan la premier mu détourné ko kon sàcc la dañ koo war a dagg loxo mooy yow premièrement xamoo luy luy sàcc moo sàcc ci boppam xamoo lu muy loolu problème la loolu moo tax définition yi am solo boo xamee nag mooy lan bu boobaa di nga jël kaa bu ñëw nga mën koo dugal ci kaasam ah kii nii la def ah kon kii fii la kii lii la def ah kon fii la bu boobaa di nga xam ne waa ju yoru kees détourné ko bokkul ak koo xamante ni moom kees yi di wa ko yor mu fexe ba waa dem mu dugg këram jamono joo xam ne new fa daal di subtiliser subtil daal di koy daw yóbbu da nga xam ne ñaar bokkul waa ji yor kees gi xirsa amu ci te loolu dafa bokk ci yi nga xam ne pour ñu tudd mbir mi sàcc foog mu nekk loo xam ne dafa am dañ koy garder dafa am boo foo xam ne moom lañ koy loo xam ne moo koy protéger protection ki ko yor nan lañ koy ki nga xam ne kees gi nga daan na kon moo ko protéger ko yor kooku lim def du sàcc mais waxuñ ne nag léegi comme ko détourné na léegi nañ ko bàyyi mu dem ah non <laughs> tanzir kooku jiit bi mooy xool li mu koy teg te moom li mu sàcc dina ko fay par force léegi nag jiit bi xool daan yu approprié yoo xam ne moom la koy fëgg rimb ko ko ñu daal di koy rimb waaw waaw bu jaree ñu denc ko ndungu siin dañ ko fay denc cinq ans de prison ferme amul réclusion xawma lan vingt ans de vingt ans de ma lan ak lan assorti de lan de sûreté yooyu gaa yi wax ñoom maître teew déedéet déedéet déedéet déedéet bi mooy xool mais moom lim sàcc lim détourné moom da koy delloo loolu moom c'est sûr mais du delloo kese toog non day xool peine yoo xam ne la moo approprié nekk yu dissuasif ñu del ko fëgg ko ngir mu nekk nakaalan ibratan li ulil albab loo xam ne gaa yi dañ ciy pen bu dissuasif la ba keneen dootu ko defati waaw mais eh, bu dee day delloo rek après ñu bàyyi ko mu dem mais kenn man man dama nekk jamonoy problème naa sàcc defar ci samay mbir fluctuer fluctuer fi samay affaire ba sama commerce bi dox bu ko defee après man ma jàppee bon ma fay mu jeex <laughs> day simple kon yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen é loolu la ah. kon masalaay sàcc amaana kon ñu gis ko masalaay sàcc amaana ñu gis ko ah waaw sauf suuf sauf que yëf yee ngi commencé di di di di di di bari hein ah. masala yaa ngi commencé di takkarnaasi instant bii am na yoo xam ne sax waxoon nañ dinañ ci ñëw mais jamono jii may waxee yow fàtte naa leen après nag il faut une opération de toog xalaat ana lan lan la woon ana lan ak lan la woon xam naa beneen yoon boo moywul moom yeneeni kii dinaa fexe bi yooyu bu ma ci waxati ma utub fooy teg sama wet bu ma nee bii rek mu bind bu ko defee loolu moom moo gën a gis nga sànk Abu Shah uktubu li Abu Shah bindal leen Abu Shah ndax dox la mooy tax nga téebiri ah ndax sa kii sa xel mi yi nga jàpp man nga koo fàtte voilà léegi kon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wax leen lool ne lool moo alakoon ñu leen jiite woon li leen jiitu woon li leen alak moo doon koo xam ne sharif la ci classe sociale bu mag bi ci kilifa yi la bokk bu sàccee ñu ba ko waaye nag bu ab faible daldi sàccee ñu daldi koy dóor pen bi mu ne walladi nafsu muhammadin bi maa ngi waat ci ki nga xamante ne nii loxo yi bakkanu seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa man yonent bi alayhi salaam ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom di borom bi subhaanahu wa law anna Faatimata binta Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha wat naa ci yàlla ne bu sayyidatu Faatima bu sama doom Faatima man bint Muhammad naa wax di doomi man mii di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ne bu doon moo sàcc wal iyaadu billah laqata la qata'tu di wat naa ne dinaa dagg man seydinaa muhammad yadahaa dinaa dagg loxoom sallallahu alayhi wa sallam allahu caaf xam na de lii mooy dëgg <laughs> caaf xam na ci ñan la xam ci kàccoor yeeg ñi nga xam ne duñu doxal dëgg ñoom seen seen caaf xam na parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam bu dee ne ki mu gën sopp laa ki mu gën sopp ci waa këram la ne gis nga te mooy doom ji ko desewoon woon ah. mooy doom ji ko fi dese woon jamono jooju ndax sayyidatu Faati euh, Zaynab dafa génnoon àddina ci ci ci ci huitième année bi nii la génn àddina waaye ci jumaa daa la génn àddina euh, ci jumaa daa la génn àddina Euh, keroog kii euh, Sayyid kii euh, wala loolu nañ ko bàyyi bii di ñëw insha allah parce que waxtu wi dafa xata xata xata xat noonu nañ reprendre ab kii bi insha allah parce que bu bu ñu kiiwee rek du du du du du du du mooy wax ji du àgg wala dañuy xaabaabal te après walla budda insha allah an naxruja ko waa moom dañoo war a génn quoi alors que bu ñu fi lii may wax bon ma ci duggee moom duma pare léegi kon xam naa tey dañuy yem insha kon nañ yem ci law anna fatimata buntam wa fa ay tam na ci beneen waaye fa ay mun loo law anna fatimata binta Muhammad